fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fi alkitaab aadaabi ta'aam wa fil baabi saadisi cashar ba'da al mi'a. baabu jawaazi shurbi min jamiicil awaani taahirati gayri dahabi wal fidda wa jawaazil karci wa huwa shurbu bil fami mina nahri wa gayrihi bi gayri inaa'in wala yad wa taxrimi isticmaali inaa'i dahabi wal fiddati fi shurbi wal akli wat tahaarati wa saa'iri wujuuhil isticmaal kon al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullahu taala di ñëwaat ginnaaw bi nga xam ne ci téere bii ñu nekk muy kitaabu aadaabi ta'aam di ñaareelu téere ginnaaw bañ gisee téere bu njëkk bi di wax téere bi wax ci tegginu tegginu ñam. Ah, ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañu te jeexaloon nañ chapitre cent quinze bi nga xamante ne muy téeméer ak fukk ak juróom baabu istihbaabi kawni saaqil qawmi aaxirahum shurba bunt bi nga xam ne sopp bu ñu sopp ki nga xam ne mooy servir di séddale mu mujj séddu moom waaw bu mu njëkk a séddu waaw bu mu ne ah man nag wolof njaay nee na daal <laughs> séddale daal taamu naa ci kudd yu njëkk ya mu séddu ba noppi daal di séddale déedéet du loolu yonent bi alayhi salaatu jàngale te waaye a bu ah, yonent bi alayhi salaatu salaam na kat ibda bi nafsika thumma bi man ta'ul tàmbali sa bopp ginnaaw da jaboote kon nag naa tàmbalee sama bopp loolu waxoon la mukk déedéet loolu bokkul ak lii waaw kon hadis biñ ci gisoon moo doon benn moo doon 773 mu ne woon an abi qataadata radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala saaqil qawmi aaxiruhum kon walillahi alhamdu wal minna comme niñ ko waxoon nag tey ñu dugg nag ci chapitre bu mujj eh, muy chapitre cent seize eh, euh, chapitre bi kii nii vague bii ñu nekk muy euh, tome trente-cinq <laughs> ci chara bi dafa yàgg waaw dafa yàgg suñu côté ci ñun voilà <laughs> waaw dañu deful nañ doon def waaw accélération yi waaw walillahi alhamdu wal waaw ñu ko yàlla defe noonu la lu mu dogal rek masha allah voilà mais dafa yàgg affaire bi euh, bu mat war na mat un mois sax ñu ngi ci <laughs> waaw mais buntu bi bon dafa bari njariñ te dafa gudd te bon yaa autre yoo xam ne moo taxoon waaye walillahi alhamdu wal minna alhamdulillah ala kulli xaal muy chapitre cent mu ne baabu buntu jawaazi shurbi possibilité naan min jamiil awaani mën nekk gu mu a nekk jaadu gu mu jaadu ak jàppandi gu mu jàppandi ashurbu ci wàllu sharia naan min jamiil awaani ci mboolem ndab yi ak tahirati ya nga xam ne nag dañoo laab waaye gayri dahabi wal fidda sauf génnee ci li nga xam ne mooy ndabal or wal fidda ak ndabal xaalis yooyu bokkuñ ci bokkuñ ci yi nga xam ne ci wàllu lislaam sharia may na la nga naan ci mboolem ndab yu laab yi waaye ba mu def az-zahab wal fidda xam nga loolu mën nga am ndabu euh, or wala ndabu xaalis mais mu laab amul benn sobe waaye day lekk ci daganut voilà loolu dina dina indi xadiis yu koy leeral kon benn côté ngoogu ñaari côté ngoogu jawaazu bi premièrement dalay wan hadith yoo xam ne dalaan la ndab yi nga xamante ne mooy loo lépp luy ndab bu laab rek mën nañ cee mën nañ kee mën nañ koo utilise waaw mën nañ ci naan léegi waaye nag beneen beneen mbir muy nag moom mooy la nag ah ba mu des nag li nga xamante ne mooy az bu wal fidda de waaw yooyu moom ne laab na sax taxul nga man cee ñaan loolu di beneen mbir waaw mooy seppee na al alxaas ba'da al am ginnaaw bi mu eh, joyalee ne bépp ndab bu ndaat bu laat mën nañ ci naan léegi nag mu indi la ne la ba mu des waaw loolu it am xadiis yi koy leer az-zahabi ghayri az-zahabi wal fidda muy ndabul ak ndabul or ak ndabal xaalis mu ne wa jawaaz ak possibilité ba léegi mën a nekk bu mën a nekk Ah, al-Kar'i lan mooy al-Kar' imaam leeral waaw mu ne wa huwa moom mooy ashurbu di naan ah? bi fami bil fami min an-nahri mooy di naan ci gémmiñ ci ak dex wa ghayrihi ak yu mel ni moom bi ghayri ina'in loo xam ne du da ut benn kaas wala kopp wala ndab tànk naan wala walaa yadin walla nga dékk sa loxo wala as naan ak sa loxo wala nga tiim loolu lépp defoo waaw mooy ñëw daal nga ñëw fi ndox mi nekk mbalka mi am ndox te am mbalka nga mar ñëw rek sëgg comme ni xar miy def waaw wala mooy pour jox la image mooy nga sëgg rek di naan noonu directement sans sa nga dékk sa loxo wala nga tànk dara jottalu koo ko dara di naan mu ne loolu doon possibilité am loolu mooy alkara la wax ash-shurbu bil fami naan ak sa gémmiñ mooy directement du à la pompe xam nga à la boo ubbee robinet bi da ngay def teg sa loxo bu dee samay français baax na bu dul lool rek ajaa <laughs> maître ngeen jéggal ma ta xam ne maa xamul tos ci wàllu nasaraan soo xamante ne su leer la <laughs> voilà <laughs> voilà mooy bu ma dugalee bu ma mooy bu ma ubbee robinet bi teg sama loxo dikk sama loxo di naan noonu bokkul ak lii lii mooy comme ma ubbi robinet bi directement rek téye nag sama gémmiñ noonu nga xam ne sama digganteeg fi ndox mi génne dara ndoxu ci du ak kopp du ak kaas du dara du loxo sama gémmiñ ak fi ndox mi jóge la waaw loolu moo tax mu ne wa ghayrihi waaw bul jàpp ne mbalka mi mbalka mi mooy fontaine d'eau bi waaw nga ñëw rek sëgg ci di naan noonu loolu mu ne possibilité mu ne wa ta lool kon ñetteelu mbir a ngoog koo xam ne xadis kon war na nga xadis bi koy leeral mu ne wa tahrimi ñeenteelu mbir moo xam ne war na ko leeral fii ci bunt bi wa tahrimi ak xaraamal istimaali ina iddahab xaraamal gu sharia fa xaraamal di jëfandikoo ah ina iddahabi wal fidda ndabal li nga xam ne mooy ndabal or ak ndabal xaalis fissure bi ci wàllu naan kon xaraamal gu sariya xaraamal di jëfandikoo ina zahab waaw mooy ndabal or wal fidda ak xaalis nga ne ma luy ndabal or ak xaalis ma bu ñuy añee par exemple wala bu ñuy reere wala boo xamante ne bu ñuy njogona ko loolu bu ñoo xam dañ cee def ay ay ay am yu gën waaw di jaay na ñun on est branché on a les moyens non <laughs> wala mooy kaas bi ngay naan ñu naan walla moom boo foofu nag hôtel boobu c'est un hôtel de luxe baax na ba kopp ya ngay naane c'est en or mais nag c'est cher ah non non non c'est cher deux amoureux ils viennent de se marier voilà ñu ñëw en tant que jub amu ngeen droit di naan ci yooyu ah voilà waaw loolu ndabal or la tudd ci ndabul or kaas bu ndaw ñu defal leen ci ay mbir mais avec des kii jamante nangam nangam. ah boo xamante ne c'est en or wala en xaalis pur nga ñu defal la ko loolu noonu la loolu loolu moo xaar waaye dabal or xaalis mooy kudd di ngay yor ah di ci tibb li ngay tibb di lekk wala fourchette bi ngay jame la ngay jam di lekk loolu lépp ak xaraamam waaw inaa az-zahabi wal fidda ndab la nga xam ne moom moom ngay yor wala une calebasse d'or une calebasse argent d'argent bopp boo xam ne moom ngay lekke sa parce que yow da tedd da kawe waaw parce que yow borom bi may na la ay ay ay ci wàllu àddina nga jàpp ne yow loolu mën naa nekk loolu la la la dafa xaram te xadiis na ko waaw kon nag wa tahrim isti'mal ina adh-dhahab wal ak xaraam gu mu xaraam di jëfandikoo ndabal or ak xaalis fi shurbi ci lekk wal akli ci naan bokk wal akli ak naan wa taharati ak njàpp waaw waaw mooy man manumaa ñëw mais boo damay jàpp satala gi may jàppe nag satalaak or la wala satalaak xaalis satalaak or la wala satalaak xaalis déedéet loolu sariya du ko nangu waaw wala robinet bi may ubbi parce fii c'est un de luxe wala chez la villa de monsieur tel wala de madame tel j'ai les moyens ma jël robinet yi def leen loo xam ne bu may ubbi or loolu loolu moo amul boo xaram waaw te bu boobaa boo koy ubbi léegi nag yow bu ñu la waxee ne lekk ak naan ala ah, baabi awlaa wa wa ahra yeneen yi ci des ah. parce que ndab yi ak yooyu en général ci lekk ak naan lañ leen def waaye moo tax a ne wa sa'iri wuju wa tahara ak jàpp voilà wa tahaara hmm? kon mooy di jëfandikoo ndawal or ak xaalis ci naan wal akli ak lekk wax na jox nañ ci ay misaal wa sa ak njàpp moo xam robinet direct bi ngay ubbi mu nekk en or dafa xaraam ndox mi di génn ngay jàpp wala nga def ko satala wala bool boo xam ne c'est en or wala xaalisa wala argent wala wala wala wala or wala xaalis nga ciy jàppe loolu it dafa xaram waaye nga ne ma moo kon garaaw yeneen mun a la wasa il wujuhil istimal mooy manumaa jël robinet bi di sangu set robinet bi nekk teewoo fi may ubbi fa ndox may jóge c'est en or parce que je suis raffiné comme on vient de le dire waaye wasa il wujuhil istimal xaraam bu ñuy jëfandikoo ndabu or yeeg xaalis yeeg yooyu ak beneen loo ko mën a utiliser nag mooy yooyu mënoo ñëw ne bon comme que lekk ak naan lañ waaw ay njàpp ak yooyu grawul man dama koy jël ornee ko sama kër waaw jël une calebasse d'or ku dugg sama kër sama salon y'a deux calebasses d'or yu tiim sa bopp bi loolu dafa xaram loolu la lay wax wa saa iri wuju loolu jëfandikoo la ah. <laughs> façon jëfandikoo la voilà kon loolu lépp euh, dafa nekk loo xam ne léegi nag bu boobaa nañ gis ah nga ne ma ah waa kon Euh, euh, takkaayu jigéen ñi nag ci gàttal léegi ñu ne la lool bokku waaw alxuli xuli nisaa yi jigéen ñi sol loolu bokku ci mais jigéen ñi ci boppam amuñu droit ñu ne ah comme que bon ñun may nañ ñu ñu baal di def lii kon nag bon c'est simple léegi ñun mën nañu di utilise ndabal or xaalisu or hein hein maanaam xaalisu or mooy kuddug or hmm, fourchette or ah or. li secreto sama bu ma lekkee ba pare en or <laughs> loolu lépp dafa xaram ci jigéen ak góor ci yem même bu dee na jigéen gi may nañ ko mu takk li nga xamante ne mooy euh, or wala xaalis ngir zina voilà ngir taaral ak loolu mais loolu pas ngir mu dem di ko siyaarib sëriñ waaw faut que ça soit très clair léegi <laughs> pas muy dem di siyaari sëriñ bi génne or yi wala muy dem xew génne or yi ñépp di ko gis loolu daa bokk wala tabarraj na tabarrujal jaahiliyatil uulaa gi alquran doon tere waaw te bu ñu nekk di génn di wane seen taar yi comme ni ko waa jaahiliya ñu réer ñi nga xamante ne ci cànkute lañ ne woon jigéen ñoo ñee di ko def ak ñi ci nekk ba léegi waaw ñu wane seen taar yi wala yubdiina ziinatahunna bu ñu wane seeni taar waaw xam nañu ko lool moo tax ñu bàyyi ba xew di génne or xam nañ ne taar la loolu nag la leen ko booy taaru bu dee boroom kër am nga boroom kër nga taaru ngir moom waaw mais pas taaru pour l'opinion publique waaw waaw <laughs> waaw di taaru l'opinion publique ñuy joxe ay commentaire wal iyaadu billaah képp bépp jigéen boo xam ne solo na benn góor ne ko lay lal naa ay waay jonga ma kontaan naa yow moom automatiquement moom yow def nga lu xaram moom waaw yéen ñaar ñépp <laughs> yéen ñaar ñépp tab di ngeen ci lu laa ma xaala waaw lal naa koo xamante ne du sa sœur du sa rakk bu jigéen du sa mag bu jigéen du sa koc armal nga naan ko lal naa yow sa sa koc armal sax boo gisee mu soloo nen li war a génn tanul sariya nangu yow waroo nekk naan ko lal naa da nga ko war a ah, sama càmmoñ wala sama rakk wala sama doom ah wala sama soxna soxna si ah nii de dëgg yàlla sariya daa tere jigéen di génne nii voilà loolu mooy li mais nga ñëw naa lal naa waaw bu dee da koo defal sa sœur la muy dem di dem borom këram di ñëw ah, mu kii nga ne ko ah non non non non sœur nag sœur sœur vraiment masha Allah voilà lal naa voilà loolu mën nga ko wax mais di lal ci ñoo xamante ni man nga leen a denc <laughs> wala iyaazu billah boo ko waxee ah ma xaaral tab da nga ci lu xaram yow xool nga ko te sadd sadd xef dañ la waxoon defoo yow xool nga bay apprécier ba xam ne ah kii de moom wax dëgg yàlla bii moom baax na ah, waaw. bii moom dal na moom ah soxna si bii dal na waaw xam nga ñun dañu sàggan xam <laughs> nga yi ñenn ñi tam ñu ne si saa yi nag dafa tàng diina ma la ban tàng diine waxuma lay aaya léegi walaa yub diina si na taxul na maa ko wax <laughs> man maa ko wala ci alquran la nekk daal yow yoroo suuratu yoroo alquran tafeel walaa yub diina si na taxul na wala talam ak walaa tabar bu ne dabarujal jaahiliyatul ula loolu man maa ko ka dem xooli man la <laughs> waaw mais comme que mooy euh, mbir dafa bu mbir siiwee <clears throat> waaw léeg-léeg caaxaan day siiw ba nit ñi jàpp ne voilà c'est ça alors c'est pas <laughs> bu siiwee nag ñépp di ko def ñi ñuy woote naan ay këri sëriñ sax wala sëriñ su jigéen si di ko def wala soxnaay ñi nga xam ne lañ naan ay sëriñ lañ ñu ñu koy def waaw fu ñu toog seen seen seen or yeeg seen kii ci biir tànt yi naan ray waaw bu ci jant bi wala wala wala wala lamp yi jaaree muy melax bu bu bu yëngalee loxo bi ci ci nga dégg lamu oor yëngatu loolu lépp c'est du confirmé par le Coran et la sunna waaw <laughs> loolu lépp a xalaat bul seet ku ko def waaw bul seet kuy baayam kuy ndayam kuy ba kuy ustaasam kuy sëriñam dara lu baaxul moom <laughs> mooy baaxul kese <laughs> ak ci kum man di jóge nag waaw amul du baax ci gaayale kanta bu dee ñii baax na loolu waxoon naa la te yàgg naa la wax te du ma dañ di wax waxu caaxaan la waaw kenn na fa amul sañ-sañ ku yàlla may parapluie na la deema mooy yow garawul waaw deema mooy ci mooy ma ki ngay ame sama bànneex du dëgg loolu amul <laughs> waaw kon nag loolu mooy li nga xamante ne lu leer la wa sa'ir wujuhul istimal kon mooy ndaw si buñ ko mayee bu ko sariya mayee muy sol euh, or wala xaalis à condition mu nekk loo xam ne da koy utiliser ci lu dagan waaw te loolu tamit am na beneen affaire jigéen mu nekk war nga def attention nga am ay or di ko aal sa mbokkum jigéen moo xam ne ci xew la jëm loolu da bañ amul euh, non sama xaritu benn bakkan laak nangam ak nangam déet xanaa borom boo xul woon ne wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa borom boo xul woon lool <laughs> dee leen dimbalinte laa wax ci yiw waaw wattaqwa ak ragal yàlla la lay may ngay dëppoog waxu yonent bay sa sam tey sori ay tereem di dëppoog njàngaleem tey sori ay tereem dee leen diggal dee leen dee leen di leen dimbalante ci loolu wala taawanu te bu leen dimbalante alal mi ci bàkkaar wala odwaan ak noonoom te lii bàkkaar na nit nit nit nangu na ko xellu laa wax bien sûr ak kuy sóoraale boroom boroomam ak tamit di xalaat bés bi muy dajeek borom wali man xaafa maqaama rabbihi jannataan waaw waaw te ragal taxawaay ba muy taxaw ca taxawu boromam bu ragal ko waaw li rabbil aalamiin bés boobu kay xalaat loolu te gëm xam ne dina am waaw kooku laay wax est ku mel noonu yaakaar nga ne yow na. nga toog sa néeg wala nekk sa liggéey wala nekk di nelaw ñu la yónnee ay bàkkaar ah déet loolu nag ah déet déet waxul ne wala taziru waaziratun wizra uxra amul benn ak yenu bàkkaar kat du yenu bàkkaaru keneen ñu ne la waaw mais bii yow bi yaa ci joué <laughs> waaw naa ah non man dama koo ànd moom moo jël or bi dem di ko wane ji mais man ñu ne la mais kan moo ko jox lan moo tax samdu zaria am ci sharia lépp loo xam ne dalay lay jotale ci loo xaraam lu tax euh, euh, sharia di tëj buntu yooyu <laughs> waaw lu tax borom bi wax léegi wa ta'awun wala ta'awunu ala ismi bu leen jàppalante ci noonoo ci bakkaar ak noonoo <laughs> waaw mooy bu ma toogee fii agresseur bi man bu ma ñëwee wan ko laa benn waay buy jàll ma ne ko xoolal gis nga kële boroom alal la waaw gis nga boo ko agressé di nga am lu bari waaw sawaay ni ah waaw ban heure lay jàll nga ne ko noonu moom nag ay une heure matin lay romb fii waaw gis nga boo ko kiiwee magasin wam lay jóge day guddee sawaay gis nga te sa saa su ne kees ga mu logee journée bi yëpp lay doxantoo waaw kenn du ko soupçonné waaye man maa la ko xam naa ko waa ci ne ah waaw sawaay kar ko jàpp ci information yooyu kar waa ji nangu alalam daal di koy graisser agresser ko daal di nangu alal ji mais <laughs> léegi ndaw waa ji ci lëndëm bi xamul kan la léegi est-ce waa ji ko nga xam ne mooy le waa ji nga xam ne mooy leen euh, ki ki yoon indiqué <laughs> xamal ko waa ji jox ko information yooyu moom dama lay laaj rek dama lay laaj rek ci wàllu xel képp rek ak laykaar yi banu laykaar yi xatta ñoom lool xam nañ ko est-ce que kooku bu ñu ñëwoon ba trouver ne voilà ça s'est passé comme ça diw ñu jàpp ko far bi muy daw jàpp ne rëcc na police yi def enquête waa ji dem porter plainte ci réew mu jaar yoon bien sûr <laughs> réew mu jaar yoon plainte tam ñu nangu ko gaa yi def te bare nangu def recherche seet ana kan enquête kan moo def mbir mi far ñu xool ci vidéo surveillance ndekete yoo am na foo xam ne defoon nañ fa ay vidéo ñu gis sawaay ginnaaw bi mu jógee ci lëndëm gi ñu gis ko muy daw yor saak bi waa ji yoroon police yi daal di xoolaat image yi guddi googu seetaat daal di koy këyir xam ne diw la ñu zoomé xëcc xëcc xëcc ba gis xar kanam gi ah c'est ñu xëcc ko ñu jam jàpp ko toqué chez lui ah chez la police voilà voilà na woo ko convoqué ko yóbbu ko commissariat bu ñëwee nag ñëw rek ne ko yaa fii dañ koy laaj ne ko ñun dañu amoon benn euh, vol bu fi am léegi ñu doon laaj est laaloo ci mbir <coughs> policiers yi <laughs> sont pas fous <laughs> dañ koo jàng <laughs> duñ ñëw ki yooyu ñor yëpp ñu yox la ko déedéet dañuy nëbb affaire yi di laaj comme si laaju yow ñoom xamuñu li xew. léegi ngay wax moo tax ñuy noter waaw di noter say say déclaration ngay wax ñuy noter boo paree ba pare ñu gis ni c'est pas cohérent ak li xew li ngay wax ak li mu demee wute na ñu ne la mais cette nuit là euh, à une heure du matin tu faisais quoi vous faisiez quoi monsieur s'il vous plaît nga ne non j'étais chez moi waa ji di noter <laughs> di noter ah vous étiez chez vous vous habitez où nga wax gars yi di noter waaw alors bi nga jullee gée nga tëdd voilà waaw ah tëdd bon man laajal sama soxna ñëw fanaan tëdd non <laughs> nangam nangam nangam te retrouvé woo amoo parce que waa ji benn saagam lañ jël saak bu mel nii bu mel yow saag boobu amoo ci benn xam-xam quoi ne non nu ma ciy amee dana maa ngi maa ngi woon sama nit di nelaw wuloobu nangam ak nangam gaa yi di note xam nañ ne sawaay kazaab la <laughs> mais buñ ñëw ne ko kazaab nga kat ci nga dañuy bàyyi noonu dem mooy après mooy liñ naan il a confondu waa ji dañuy dem ba boole ko jaxase ko jambaaje ko ay preuve yoo xam ne yu preuve yu leer yoo xam ne nag sawaay du man lu dut ne xam ne daal <laughs> moom moo nekk di wax lu ko neex léegi nag boo demee ba ci biir gaa xam ne sawaay man nañu dem ba ñu biir ñu laajaat la laajoon question yi question yi la laajoon ñu laajaat la ko <laughs> ngir xool yow sa koyana nga ne lo euh, jéggal ma de baal ma baal ma baal ma dem wax lu bari euh, sànq de euh, boo ma mënee revenir aatal waxa kii waatal ma ci sa trente-deux ta soirée ce jour-là s'il te plaît s'il vous plaît boo ma ci mënee ñëwaatal waaw parce que dafa am détail yu ma kii ma xaw a yoo xam ne jotuma ci bàyyi xel <laughs> waaw waaw boobu ngay kii boo mayul ak foofu premièrement mën na juum foofu wax leneen lu wuteeg li mu waxoon mais bu dee mythomane la ku mën a ku mën a kii ku aay jaarum Kaiser ko kàcc kat nga xam ne roi la ci ab Kaiser bi almaa yi wax bu dee noonu jum na sa bokki Berlin <laughs> waaw muy neex ñoom mu nekk ah gaa ji Kaiser la ci roi la ci léeg-léeg man na def ay fen yoo xam ne moom da koy man bi du neex a defe gaa yi dañuy bàyyi ba mu yàgg ñu ne ko mais euh, saa ah ñun de li ñu jaaxal mooy Euh, parce que perquisition man na ñu def perquisition mooy loolu dañ koy def bu ñëwee di toog këram non dañuy perquisition ndax gis nañ ci image yi gën a yor na saag bi mooy nañ imaginer ci cas bi ñu wax dañu def perquisition gisuñu saag bi këram quoi mooy waa ji filé na ko feneen parce que ça waay c'est un <laughs> c'est un as ci wàllu <laughs> Kaiser lañ bu yàggee gars yi dem ba ci biir dañ naan ko mais nag dañ koy confondre quoi ne ko ñun li ñu jaaxal mooy. Euh, voilà wan ko image ne ko mais kii nii c'était à une heure quarante sept le jour tel gis nga vidéo surveillance yi kii nii di daw kii nii yaa ngi gis ñu gis ndekete yu yàlla def yére bi mu sol tey moom la waa ji soloon ci vidéo bi saa xam ne saa yi il est mort les carottes sont cuites <laughs> ma yi ñor na kopp la saa yi mujj ne bon raay doq ak nangam ak nangam nangam gis ne kii moom moom la laaba xaala moom en plus yéene bi mu sol nii li yàlla lay def moom la sol ci biir vidéo bi <laughs> mu xam ne ñu ne ko léegi uy la sac ah, sac bi de dafa ko joxoon sama benn waay léegi ñu def enquête bi laaj yow nan sax nga retrouver wa xam ne waa ji loolu la mu ne diw moo ma ko wax waaw bu boobaa nga xam ne enquêteurs yi dañ naan bon diw moom ginnaaw bandal non dañ koy jàpp pour complicité de vol waaw complicité de rab waaw dañ koy xool dañ koy jëli moom tamit waaw léegi kon te pourtant mu ngi woon tërëmaa boo mu ngi woon fële naka noonu yow mi toog ndaw si gis nga nga léegi nag mooy yow mi jël ndaw ak nag ak ñëpp ci yam góor ak ñëpp loo xam ne dafa xaraam nit di ko génne nga jox ko ko waaw loolu moo tax tailleur yi war a def très attention ñawal jigéen ñi ay mini yoo xam ne leer na li ci am du jëkkëram la koy solal waaw solal sa jëkkër mini moom lu baax la waaw loolu c'est très bien ak nu mu man di mel nu mu gën a xateeg yooyu baax la waaye di ko sol di génn ci mbedd mi yow mu leer ni gis ni kii hmm, baax na bu ñëwee naan la ñawal moom yaboo nga ne ko mukk waaw waaw am na nag ku ma ci marqué woon ay côté année deux mille yi quatre-vingt-dix-huit entre quatre-vingt-dix-huit deux mille un côté yooyu fële ca case ba foog naa doon naa ko wax ca siira ba kooku moom damaa marqué jusqu'à présent parce bariwul lu ma koy gis ku mel noonu ci réew yi wolof ca kaas ba fële waaw ca côté golf fekk maa ngi fa ñëwoon am leneen ay ay ay ay ay ay cassettu euh, conférence laa fa doon jënd si fi ma tooge noonu moom yooyu lay jaay yu mel noonu yoraale ay sunu ay baaful ay yu mel noonu di jaay ay ay conférence ay cassette ay alquran ay yu mel noonu lool boutique yu mel noonu la yor ñu ñëw ñu ma toog bi waxtaan ak moom bi biñ jëndee ba pare may waxtaan ak moom ñu toog noonu rek am gaay ay gaay jóge ne foog naa ñaar la ñoon bu ma juumoon gis sunu bi quoi ak loolu ci marché bi noonu gaay ñëw salaamaaleykum waaw sëñ bi incha waaw ñun de dañoo bëggoon a louer nga louer da ngay sa kii bi mu ne waaw dama koy louer de waaw léegi waa ji ne ko mais pour lan la woon waa ji ne xaw ma réception la woon xaw ma yu mel noonu taal doo xam ne daal musique la waa ji ne ñun nag ñu ko luyee kuy musique waaw <laughs> waaw sono bi nag dinañ ko luyee waaye duñu ko luyee kuy musique ma ne ma xoolaat waa ji sëgg <laughs> de moom masha allah moom <laughs> gars yi avancé waaw gars yi avancé laa wax loolu parce que boo leen ko joxee ñu def di ci rëkk ka tëgg yow ci sa bopp yow dañuy nekk ca la nekk di fa wuññi awra boo mayoon jaaloo dafa am ak lu nekk ak jaxasoo beeg yépp yow mii ci jénga ci waaw loolu nag ko xellu du ko def moo tax wala ta'awanu ala al ismi wal udwan kon ndaw si am say oor sa xarit leer la xew wala jëm ko fay wane baña ko ne ko ah doomu ndey wax dëgg yàlla nag ñun ñépp nag dañoo war a tënku ci li nga xam ne moom la ñu yàlla jàngal moom la ñu ren bay saa saam jottali te man nag ah dara jaralu ma nag mu ñëw sama kanamu boroom nag di meroog moom ndax entretenir ay relation yoo xamante ne nii boroom bi nee daal axillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin boroom bi leeral nañu gis nga xaritoo yi njaayi xaritoo nii xarit yi lenn li ci ñoom bu yawmal qiyaamee ñenn ñi ay noon la nekk ci ñeneen ñi ba mu def ñi ragaloon yàlla te ñoom la doon wax ne watawaasaw bi sabr watawaasaw bi watawaasaw bi eh, eh, bi bil bi sabr watawaasaw bi haqq wala watawaasaw bi haqq watawaasaw watawaasaw bil haqq watawaasaw bis waaw alhamdulillah ñoo yey dénkante muñ waaye di dénkante dëgg ah tax borom bi ne ñépp a kuppus wal asr waat ko ci dund yonent ba saa saa wal asr waat ko ci jamono wal asr waat ko ci takkusaan ndax am solo gum am solo innal insana dëgg dëgg nit la fii xusr mu ngi ci pertange waaw illa alladhina amanu ku melut nii rek dugg nga ci lulut ñi gëm yàlla te dëggal wa amilu salihaati ñuy jëf jëf yu baax yi lu ñu ci man seen kem kàttan wata waa sow ñuy dénkante waaw ci réciproque lu ñuy defante la di dénkante bi sabri ci muñ waaye wata waa sow bil xaq ñuy dénkante dëgg waaw sa xarit nag benn bakka nag manuma koo gàntal yooyu yëpp du waxi dara loolu faiblesse la loolu du kersa ruus la waaw ruus la te baaxul kersa nga war a am boo amee kersa nag da ngay ci ngay mën a waxe dëgg te tamit yàlla ngay bañ mu gis la ngay jàppale nit ci loo xamante ne moom ci boppam moo ko xaraamal moo ko tere kon nag nañu seetaat bu baax damaa ami or ami takkaay bu ko alkoo koo xamante ne nii da koy génn ngir dem di siyaare ab sëriñ waaw parce que dañoo war a yóbbu seenu keesu daayira waaw te il faut qu'elle se présente comme il faut devant le avec toutes les les les les xeeñ neex qu'il faut et les or et les takkaay et les njambaan et <laughs> yow nag mu wóolu la yow ci côté or yi ak côté yooyu bu ñëwee nee ah loolu moom dina ma xaw a loolu moom duma ko man waaw ndax nàngam ak nàngam waaw waaw te nag bu la kenn jaral ngay dugal sa bopp ci ay giraawaale ki ay loo xam ne sànjum borom mi nga ci yam loolu bu ko nangu loolu bu ko nangu te bu ko def in kunta sadiqa in kunta alima ndem dëggu nga ndax xam nga wala <laughs> waaw aw alima bu dee ne xam nga bu dee ne dëggu bu ko def waaw léegi nag dinañ la xarab dinañ la mere dinañ la nàngam ak nàngam garaawul waaw képp koo xamante ne da ngaa bëgg ngërëmu yàlla ute ngërëmu yàlla ci kaw merloo nit ñi di nga am ngërëmu yàlla waaye képp koo xam ne ngërëmu nit ñi lay ut bay jural sànjum yàlla kooku du am ngërëmu yàlla te du am ngërëmu nit ñi ndax bu ñu la gërëmee tey bu ëllëgee ñu xarab la te ci xarab la la ñuy dëkk xanaa yaa ko du dégg mu nekk secret de polichinelle wal iyaadu billah kon gis nga bunt bi yaatu na rien que titre bi rek ça donne ni mu demee ay masala la waaw waaw kon da gis ne bu ñu récapituler <coughs> mooy kon baabu jawaazi shurbi buntu possibilité naan min jami'il awaani ci mbooleem ndab yi at-tahirati yu laab yi ghayri dhahab yi wuutu rek yu wuuteeg nag or wal fidda ak xaalis wa jawaazi ak possibilité al-kar'i mooy naan wa huwa shurbu bil fami min an-nahri wa ghayrihi bi ghayri ina naan ak sa gémmiñ ca la ngay naan saa nga jottali kooko ak ndox wala kaas wala kopp wala lu man di doon wa tahrimi ak xaraamal lool ni ñu beneen mbir istimali ina az-zahabi c'est pas istimali ina az-zahabi am na sa benn kii wam dafa juum istimali mudaaf ila istimali ina az-zahabi waaw ina az-zahabi waaw al ina du al ina az-zahabi ndax du naat ah mudaaf mudaaf ilay inaa idhahabi ah ndabal or wal fidda xaalis ci shurbi ci naan wal akli ak lekk wa taharati ak laablu voilà mënoo yor baignoire boo xam ne c'est en or nga dugg ci def ci euh, bain moussant voilà di jaay ne voilà di lire sa journal wala di xool sa télé en haut nangam di jaay ne voilà voilà euh, teg sa benn euh, jus di siroter en même temps non non non ça c'est haram wa sa'ir wa tahaara loolu nag buñ la nee tahaara mooy laabu jàpp wala sangu set waaye setlu kese tamit dafa haram mooy moo tax wa sa'iri wujuhil istimal ak mboole mi ñu koy jëfandikoo kon bunt bi noonu la tudd bii di ñëw rek insha allah ñu dugg ci xadiis yi al imam rahimahullah mu ngi koy commence xadiis sept cent soixante-quatorze ba xadiis bi nga xamante ne mooy sept cent soixante-dix-huit kon ñaata xadiis la